أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم tabaaraka allazii biyadihi al-mulku wa huwa alaa kulli shay'in qadiir sadaqa allahu al-aziim. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin.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 wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal ñu ngi kon ba tey ci al-jaami' as-sahiih bu amiirul mu'miniin abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari suñu jotaay bi weesu yi jeexaloon nañ ci kitaabul iidayni léegi ñu war a gis inshaa allahu taala kitaabul witr kon imaam al buxaari rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xamante ne gis na kitaabu eh, eh, eh, badul wahyi ak kitaabul iman ak kitaabul ilm mu nekk ñetti téere yoo xamante ne daf ko ubbee ba mbëstalee ko téere bi mu daal di ñëw ci kit ci wàllu ibaadaat yi ñëw ci kitaabul wudu kitaabul ghusl kitaabul hayd ak kitaabul muy kon euh, ñeenti téere yoo xamante ne daf ko indi tamit ci buntu yoo xam ci buntu laab nga xam ne lépp lépp lépp dafay dugg ci buntu at-tahaara ginnaaw gi mu daal di indi kitaabu salaat kitaabu mawaaqiitu salaat kitaabul azaan kitaabul jumaati kitaabu euh, salaatul xawfi ak kitaabul iidayni muy juróom benn bunt kon muy fukk ak ñett téere yoo xamante ne gisagum nañu leen yëpp muy aju ci wàllu julli léegi nag mu ngi ñëw ci kitaabul witr moom mooy fukkeel bi ak ñeent ci téere yi nga xamante ne moom la ñuy gis boobaa imam al-Bukhari kon rahimahullahu ta'ala dafa nose téere bi mu bokk ci euh, téere yi nga xamante ne ñoom ñooy waxtaanee ci wàllu julli ak li nga xamante ne ñoom ñoo wor wërwërloo nga xamante ne moom la ñu tàmbalee woon ci kitaabu salaati ba léegi te ci kitaabul azan ci la waxoon ci abwaabu sifatu salaa ci kitaabu salaat ci la waxoon ci abwaabu sitr maanaam loolu yëpp kon ñu gisoon ci ay euh, euh, mu nekkoon lu aju ci di wërwërloo ci téere euh, ci wàllu julli ba tey léegi mu ne bismillahi irrahmani irrahim kitaabul witr maanaam comme niñ ko gisoon ci yenn nu sax yi bismillahi irrahmani irrahim bi dafay tëb mu ne bismillahi ci turu yàlla arrahmani bi nga xam ne mooy aju fees dellu ji yërmande arrahim mooy ki yaatu yërmande mu daal wax ne kitaabul witr noonu la nekkee ci Euh, yenn euh, nusax yi waaye lu ëpp ci nusax yi nga xamante ne euh, maanaam noonu la nekk tamit ci kon loolu moom mooy yenn nusax yi ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ñu ëpp ci nusax yi dañu bind maa baabu maa jaa fil am na tamit ñi nga xamante ne maanaam directement lañ indi loolu waaye waxuñu kitaabul witri am na tamit ñoo xamante ne dañoo indi ci abwaabul witri waaye euh, kon téere bi daal mu ngi tàmbalee maam comme ni nga xam ne tamit bismillahir rahmanir rahim bi rot na ci ibn Shabawayhi ak euh, al asili ak ci Karimat bint Ahmad euh, ñoom rot na ci ñoom waaye comme li nga xam ne noonu lañ ko ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo solo saxiixu imam al Bukhari rahimahullah dañoo indi bismillahir rahmanir rahim kitaabul witr comme ni nga xamante ne noonu la amee ni muy kitaabul al witr maanaam moom mooy téere bi lay wax ci wàllu witar al ah, witar nag baat la boo xamante ne li muy tekki moom mooy ak càppaaculi wala boog lu tuul maanaam lu lu xamante ne ah, dafa tuul loolu moom mooy ah, al witar as-safa moom mooy loo xamante ne dafa tóllantiku mooy lu pair al witar mooy loo xamante ne dafa impair comme ni nga xamante ne noonu la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci hadith sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ne al witr daan daan daan ne awtir daan ne eh, inna allaha witrun wa yuhibbul witra awtiru ya ahlal qur'an mi ngi ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa cap dafa wét maanaam dafa nekk koo xamante ne dafa tóol ba pare dafa bëgg lu tóol kon nag dee leen tóolal yéen ñi nga xam ne yéenay waa al qur'an maanaam kon nga gis ne maanaam dee leen tóolal googu nag mën na am maanaa ne loo leen di gis loo leen ci mbir mbir moo leen di ne na ngeen ci tànn li tóol waaye mën na tekki tamit ne awtiru maanaa dee leen julli maanaam jullik witar moo tax awtartu ak watartu maanaam li muy tekki mooy sallaytul witra maanaam def naa witar naa li muy tekki moom mooy julli naa jullik witar maanaam julli gi nga xamante ne dafa tóol naka noonu tamit euh, witar dañuy wax al watr maanaam ñaar yooyu maanaam ñoo bokk maanaam loolu moom moo tax alquran jànginu bi nekk ci sóoratul fajr wa shaf'i wal watr mu am tamit wa ay wal witr maanaam ñaari njàngin yooyu yëpp benn la ngir ne maanaay watr mooy witr maanaam moom mooy bu fekkente ne matalan ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Kuufa ku bokk te Aasim te moom moom ci la moom ci la Hafs jële ak sooba maanaam mooy comme njànginu Hafs bi ñuy dégg ak sooba ñoom ñaar da ngay gis dañ naan wa shaf'i wal watr waaye ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk kuufi yuuna yi te bokk comme euh, te ku mel ni ñoom ak kisaa yi ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoom dañ naan washak ay e wal witr maanaam noonu la ñuy jàngee aaya boobu ci alquran maanaam kon euh, baat la boo xamante ne noonu rot na tamit kon niñ ko gisee noonu ci alquran naka noonu rot na lu benn du ñaar ci ay xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu bokk tamit ci turu yàlla yi kon mooy al witr comme li nga xamante ne noonu la ko waxee ne inna allaha witrun wa yuhibbul witra moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu kon euh, baatu euh, witar nag fii li nga xamante ne moom lañ ci jublu bu ñu waxee fii kitaabul witar maanaam julli gi ci jëmmi boppam moom moo tax ñuy wax loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci li nga xamante ne moom mooy darajaam ak dayoom maanaam ndax dafa war waaw wala déet li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim te ñoom ñooy fuqaha u maliki yeeg shafi'i yeeg xanaabila yi rahimahumullahu taala ñoom dañoo jàpp ne julli gi witar dafa nekk rek sunna waaye yëggul ci daraja yi nekk farata waaye nag sunna bi nga xamante ne moom lañ ko jàpp moom mooy sunnatul muakkada dinañ ñëw ci insha allahu taala ci daraja bi nga xamante ne moom la amee ci biir yeneen julli yi loolu moo tax sax ñu daal di koy toftale imam al Bukhari rahimahullahu taala toftale ko ci euh, julli gi nga xamante ci euh, kitaabul iidayni maanaam ndax laaj boobu tamit mën naa ñëw lan moo tax ginnaaw kitaabul iidayni mu daal di ciy teg kitaabul witr maanaam li moom mooy ne ñoom ñaari julli yooyu ñoom ñoo bokk àtte ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy masalan xanafiya yi nga xam ne dañoo jàpp ne kitaab maam julli witar waajib la ñoom dañoo jàpp ne salaatul idayni waajib la ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa maliki yi ak shafi'i ak xanaabila rahmatullah alayhim nga xam ne dañoo jàpp ne kitaabul idayni sunnatun muakkada la ñoom it dañoo jàpp ne salaatul witri maanaam tamit sunnatun muakkada la maanaam kon loolu ñoom ñaar bokk bi nga xamante ne moom la bokk atte bokk bii nga xamante ne moom la ñu bokk ay mbir te jegewantoo loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam comme fii imam al-Bukhari rahimahul rahimahullahu taala lëkkale ko maanaam ak kitaabul iidayni ginnaaw kitaabul iidayni mu daal di indi kitaabul witr kon ñu dellu si waat ci masala bi nga xamante ne moom mooy wax kon ci wuute yi ci borom xam-xam yu wuute rahmatullah alayhim ngir ne boroom bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci euh, hadith yi nga xam ne moom lañ gisoon ci kitaabul iman ba nga xamante ne moom la waat daf ne xamsu salawaatin kataba kataba allahu bayna bayna al yawmi wal layla maanaam juróomi julli la yàlla farataal comme nga hadith sayyidina Ubaada ibn Saamit bi radiyallahu ta'ala juróomi julli la yàlla farataal ci diggante jull naka noonu tamit gis nañu li nga xamante ne moom mooy euh, kaw kaw bi ñëwoon di laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ndax lan la yàlla farataal ci man ba mu ko waxee ci wàllu julli gi daf ni ko juróomi julli mu daa ni ko hal alayya ghayra ghayra ghayra zalik maanaam ndax am na yeneen yi dul loolu lu war sama kaw mu ne ko laa illaa an tatawwa déedéet ba mu def xanaa loo xamante ne yaa ko coobare wo loolu tamit day tegtale ci ne kon du farata du loo xamante ne kon lu war la beneen yi nga xamante ne tamit ñoom ñooy euh, ak yeneen xadis yoo xamante ne mën nañ koo tegtale amma li nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u xanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo tegtaloo ci xadis bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan inna allaha ja amadda amadda amaddakum euh, salaatan hiya xay hiya xayrun min xumurin na xayrun lakum min xumurin na'am salluha bayna al isha'i ila al fajri maanaam mu ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne buur yàlla subhaanahu wa euh, waral na maanaam wala boog euh, tëbb na leen ab julli boo xamante ne mi ngi ci diggante guddi ak bëccëg maanaam dé julli goo xamante ne da leen koo defal diggante maanaam moom moo gën mboolem li nga xamante ne moom mooy alal yi nga xam ne ñoom ñooy gëléem yu xonk yi maanaam maanaam ngir nattale alal bu baree baree bari mu ne nag na ngeen ko julli kon diggante guddi gi ak maanaam diggante gée gi ak fajar jëm ci fajar gi maanaam loolu tamit muy euh, ne kon c'est yenente bi sallallahu alayhi wa daf koo saxoo te daf ko takkoo te it amul benn yoon boo xamante ne bàyyi na witar ci addunaam ci bisam maanaam bis bi muy tàmbalee julli witar maanaam amul benn yoon boo xamante ne mës na koo bàyyi loolu tam moom moo tax beneen mbir bi nga xamante ne tamit kon maanaam kon te mu ne al amru yaqtadil wujub maanaam li nga xam ne moom mooy ndigal gi day waral ne dafa war loolu moom mooy tegtale ne kon julli witar dafa war te maanaam baat bi mu jëfandikoo ne amat dëkkum daf leen a maanaam mooy kon juróomi julli ya ngeen xamoon léegi nag am na beneen buñ ci yokk maanaam bu boobaa loolu lay tekki ci kaw loolu kon bu boobaa day daal di nekk moom lu war waaye yorul dara day julli juróom yi waaye moom juróom benneel la boo xamante ne moom itam dafa war comme ni nga xamante ne noonu la yi ci des ware waaye nag juróom benneelu julli boobu noonu war li mu war yëggul ci daraja yi nekk farata maanaam ngir ne xanafi rahmatullah alayhim dañoo tekkale diggante farata ak loo xamante ne dafa war comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gisee gisati ko walillahi alhamdu wal minna beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom la fuqaha u Shafi'i ak Hanabila lay wax rahmatullah alayhim ci masala witar mooy ne ñoom dañoo jàpp ne ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa war waaye bu boobaa fuqaha u ci rahmatullah alayhim dañuy wax ne lan moo tax kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni muy ñëwee inshaa allah ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bi radiyallahu ta'ala maa ne dafa doon war euh, euh, dafa doon julli witar ci kaw warukaayam ci kaw waruwaayam maanaam moom mooy ci kaw euh, gëléem gi mu waroon wala boog mbaam wala fas bi nga xamante ne moom la waroon loolu li nga xamante ne moom lañ ñoom ñun ñoom euh, Maliki rahmatullah am dañuy wax na loolu day teg la ne xattaa ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam warutoon ci moom waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom ci loolu donte mbir mi dina am dina jafe ñoom ñu tontu ko waaye dañuy wax rek ne li nga xamante ne moom mooy waral loolu mooy ne dafa amoon ngant jamono jooju waaye dinañ gis ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma ne ah, loolu moom maanaam du woon ne ngant la dëgg-dëgg ngir ne sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma dafa yedd ki nga xamante ne dafa wàcc bañ a julli ci kaw waruwaayam maanaam julli ji nga xamante ne moom mooy julli witar kon loolu tamit day tegtale na julli witar kon sunna mu akkada la waaye yëggul ci dara yi nekk loo xamante ne lu war la waaye xanaabilay rahmatullah alayhim ñoom yëkkati nañ ko daraja gu kawe goo xamante ne comme li imam ahmad doon wax rahimahullahu taala mu ne laa yatrukul witra amdan illa rajulu su'in maanaam mu ne witar moom kenn lu ko bàyyi te di ko tay lu dul nit ku bon maanaam kon loolu nga xamante ne moom la wax loolu nag wax ju garaaw la Euh, euh, euh, maanaam loolu day dëgëral ne maanaam li nga xamante ne noonu la amee daraja boo xamante ne daraja bu kawe la beneen mbir bi nga xamante ne kon tamit moom moo maanaam kon moom mooy ci wàllu googu moom mooy waxtu yi nga xamante ne moom lañ koy julli loolu insha allahu taala dinañ ci yegg yi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari taala nota ngir loolu kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ngi tàmbali téere bii ne kitaabul witr maanaam kitaabun téere ngi ni di wax al witr ci witar mu daal di wax ne ne baabu buntuma li nga xamante ne jaa a dikk na fil witri ci witar maanaam muy leeral ay xadis yoo xamante ne dañuy tegtale ne yoonal nañ ko ne ba ne witar sunna la mu am beneen mbir boo xamante ne mat na bàyyi xel foofu ci li nga xam te ne war nañ koo ubbee fii moom mooy ne euh, witar daraja gi nga xamante ne maanaam ji wax nañ la ne ci Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne dafa war waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuurul ulamaa rahmatullahi alayhim muy fuqahaa masalan Maaliki yi ak Shaafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne julli yi nga xamante ne ñoom ñooy sunna yi yi ñuy tox yi nga xamante ne moom la ñuy euh, saxoo sunna yëpp bi ci gën mag gën ci dëgër gën ci kawe mooy julli witar maanaam ngir xadiis yi nga xamante ne moom la xanafiya yi rahmatullah alayhim di tegtaloo waaye ñi nga xamante ne ñoom ne fuqaha u xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne julli gi nga xam ne moo gën a dëgër mooy salaatul kusuufi maanaam moom mooy bi gën a feddali ko maanaam moo gën a màgg mooy julli gi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon julli bu ñu jàppee jant bi moom mooy salaatul kusuufi bi ci tegu moom mooy salaatul istisqa maanaam mooy julli baaw naan ñetteel bi nga xamante ne rek euh, jullit baaw naan mooy pour laaj pour ñaan ndox taw euh, maanaam taw taw am loolu moom mooy salaatul istisqa loolu moom mooy kon ñaa ñaareel bi beneen bi nga xamante ne nag moom moo ñëw ci ginnaaw gi moom mooy salaatul iidayni maanaam jullit euh, ki ak korite moom moo gën a feddaliku ko jullit witar waaye nag witar moo ci tegu maanaam yée nag ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam masalan salaatul kusufi mooy ne daf koo digle ba noppi insister ci ndigal gi ba noppi moom saa yu amee moom dafa taxaw pour def ko loolu moom moo tax bu dee julli baaw naan gi woote gi muy woote ne nañ ko julli ci mbooloo maanaam ak tamit ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo takkoo loolu tamit moom moo tax mu ñu teg ko ci euh, mu nekk ñaareel bi jullik ayet moom mooy woote gi muy woote ne nañ ko julli ci mbooloo mu nuróog jullik ajjuma ba pare nekk feet moo tax ñu teg ko ci li nga xamante ne moom mooy julli witar nag moom moo ñëw ngir ne moom dañ koy julli kenn kenn maanaam loolu kon moom moo ci tegu ginnaaw ga jul ñaari rakkaay fajar ñoom ñoo ci tegu ginnaaw ga ñaari rakkaay yi ñuy julli ginnaaw tamit maanaam kon ñoom ordre boobu mooy bi nga xamante ne moom la ñu teg ngir wane daraja gi nga xamante ne moom la julli yi amee euh, ci julli naafila yi léegi nag muy indi kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala di wax ay mbir yo xamante ne xew nañ ci julli witar mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab la haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom imam Abu Muhammad al-Kulaa'i at-Tinnisi rahimahullahu taala génn àdduna ñaar téeméer ak fukk at juróom ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama imam al-Bukhari moom moo solo ci moom lu bari naka noonu imam Abu Dawud solool na ko ñetti xadis imam an-Nasa'i euh, euh, solool na ko euh, fukki xadis ak ñett nako noonu imam at-Tirmidhi solool na ko benn kon ñoom ñii ñoom ñoo solo ay xadisam kon ci waa ashaabu kutubu sitta dañ gis ne kon imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo ko solowul rahimallahu al qaala mu ne axbarana Malik muy xadis kon boo xamante ne mi ngi ci Muwatta loolu moom moo tax mu indee ko nii ngir ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala suy solo xadis bu nekk ci Muwatta daf koy faral di solowee ci uh, al imam Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu taala te moom mooy man axbarana Malik te moom mooy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith al asbahi al himyari rahimahullahu ta'ala muy abu abdullah al madani gane àdduna juróom-ñeent fukki ak ñett jàpp juróom-ñeent fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna téeméeri at ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Naafi' te moom mooy mawla abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala ginnaaw gàddaay yonent bi ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne waa Abdullahi ibnu Dinar te muy kon ci ñaar la ko imaamu Malik rahimahullahu taala jële te moom mooy abu mooy Nafi' ak Abu Abdurrahman Abdullahi ibnu Dinar al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu taala mi nga xam ne génn àdduna téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom kenn waa Madina la ay hadiisam tam ñu ngi ci kutubu sitta an ibn Umar mooy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma maam nga gis ne hadiis bi kon lamboo na tamit ci asahul asanid maanaam mooy Maalik an Naafi' an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum mooy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ah, ah, ah, dégg nga moom di eh, Abu Abdurrahman al-Adawi al nekk Makki summa madani eh, gane adduna eh, juróomi wala bokk maanaam gane gane gane adduna fukki at ak ñaar benn wala fukki at ak ñaar laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna juróom-ñaar fukki at ñeen ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadis am nekk ci kutubu sitta mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy muksiruuna ñaari junni xadis ak juróom-benn téeméer ak fanweeri xadis moom mooy ay musnadam imam Bukhari ak imam Muslim dëppoo ci téeméeri xadis ak juróom ben fukk ak juróom-ñett imam al-Bukhari wéetoo na ci juróom-ñetti fukki xadis ak benn imam Muslim wéetoo na ci fanweeri xadis ak benn ci xadis Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan nee na naka benn waay sa ala laaj na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an salaatil layli ci mbiru li nga xam ne moom moo aju ci julli guddi fa qaala mu wax moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii de tegtale sa maanaam li nga xamante ne noonu la sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum sawaree woon ci jaamu yàlla waaye tamit nañ ko yittee woowoon ba tax ñuy wëlbati ko di laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne moom moo ci aju ak nan la gënee ak naka lañ koy defee mu euh, laaj ko te euh, mu ne ko fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne salaatul layli julli gudd guddi daal mas naa mas naa ñaar ñaar la maanaam ñaari rakka ñaari rakka la fa iza xashiya su ragalee nag ahadukum kenn ci yéen as-subha ne jot maanaam buy julli ñaar rakka sëlmal ñaar rakka sëlmal ñaar rakka sëlmal ba bu ragalee euh, julli guddi Euh, maanaam suba gi jot rek salla na julli rak'atan wahidatan benn rakka kese boo xam te ne tuutiru moom lay toolale la won ñeel ko maanaam naa maanaam naaf maa lépp li nga xamante ne naafila yi nga xam ne kat dëgg-dëgg sallaa julli woon na ko li nga xamante ne moom la doon julli di ko naafila moom na ko toolale lii day tegtale ci anam gu leer ci ne amul benn lim boo xam te ne dañ naan képp kuy naafila faaw nga yem ci lii xam nañ ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam fukki rakka ak benn wala fukki rakka ak ñekk wala boog sax juróom-ñeenti rakka yooyu la daan naafila waaye nag loolu am na sax ba ci yeneeni riwaayat yu dem ba ci juróom-ñaari rakka waaye nag loolu taxul ñu ne képp kuy julli faaw nga yem ci loolu ci nombre boobu déedéet hatta yi nga xamante ne def nañ ko sax ci tarawih ba ci ñaar fukki rakka wala fanweeri rakka xatta loolu tax kenn du ne faaw nit ki yam ci loolu ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax ne mas naa mas naa ñaar ñaar lii tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim tax na ñu euh, wuute ci masala bi maanaam moom mooy julli guddi ak ndax dañ koy julli par ñaari rakka wala par ñeenti rakka lañ koy julli loolu dañ gis ne xanaf yi rahmatullah alayhim ñoom jàpp nañ wala mbooloo ci ñoom bu bari ci ñoom dañuy wax ne ñaari rak ñaar ñeenti rakka lañ koy julli maanaam dañ naan ñeenti rakka te lool mooy mazhabu imam bi ci boppam imam Abu Hanifa rahimahullahu taala te waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy as-saahibaani ñoom wuute nañoo moom ci julli gud ci julli guddi gi maanaam euh, ndax moom moom dafa ni kon ñeenti rakka la ñuy julli euh, ñeenti rakka ñeenti rakka ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy jumhurul ñoom ñooy fuqaha u maliki ak shafi'i ak ñoom dañ ne ñaari rakka ñaari rakka hadith bi nag leen di dëgëral maanaam beneen bi ci def moom mooy ne ñoom euh, bu fekkente ne am na beneen hadith ci benn riwaaya ci xadis boo xam te ne daf ni salaatul layli wan nahaari masna masna julli guddi ak bëccëg ñaar ñaar la loolu tamit di dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ngir na xanafiye yi ñoom dañoo dëppoo daanaka ci ne maanaam julli naafila bëccëg ñeenti rakka ñeenti rakka la maanaam da ngay def ñeenti rakka sëlmal jóg def ñeenti rakka sëlmal jóg def ñeenti rakka noonu la ñuy naafila ba pare naafila bëccëg ak guddi gi dañ koy mën dañ koy def ci mbooloo maanaam ni ñu mën a ñëwee comme masalan war a julli ci tisbaar daal di ñëw commencé def derang maanaam ñu am imam ñu julli jiitu leen ñeenti rakka naafila ñu sëlmal buñ bëggee defaat yeneen ñu taxawaat mu julli ñeenti rakka sëlmal ba nga xamante ne buñ bëgg a julli tisbaar rek ñu julli ñeenti rakka ak lool loolu moom dañ koy def loolu tax maanaam boo booy gis par exemple Turquie yi wala yu mel noonu seen jàkka yi wala da ngay gis lu mel noonu ngir ñu ëpp ci ñoom ay Hanafi lañ maanaam wala ngir ne ñoom te loolu comme ni mu ëppee ci sénégalais yi ñu nekk ay maliki loolu la ëppee ci turki yi ñu nekk ay xanafi maanaam moo tax ngay gis ñi léeg-léeg ñii ñen ñi dañuy gis ci ñoom pratique yoo xamante ne da leen di jommal tout le temps da leen di jaaxal duñ xam mbir mi nan la demee waaw lu tax ñoom ñuy defee nii fekk loolu mazhab bi nga xamante ne lañ nekk la moom moo waral loolu li nga xamante ne tamit euh, moom mooy xadis euh, boobu kon day dëgëral maanaam ci riwaaya boobu day dëgëral ne julli guddi ak julli bëccëg yëpp ñaari ka la ñuy def sëlmal ñaari rakka sëlmal ñaari rakka sëlmal comme ni nga xamante ne tamit noonu lay ñëwee ci xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy di ñëw ci kanam inchaa allahu taala donte Hanafi rahmatullah alayhim dañuy sukkandikoo ci xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha bi mu naan te yaakaar naa gisoon nañ ko ci kitti kitaabul iman ba mu naan yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jóg julli ñeenti rakka toogaat après mu jugaat julli waat yeneen ñeenti rakka maanaam li nga xamante ne nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi li nga xam ne moom mooy beneen xadis bi nga xamante ne moom la ñëw ci jëmmi càllale googu waaye mu indi ko mu toftale ko ci mu ne wa an Naafi' te jële na ci Naafi' maanaam mooy imaamu Maalik jëlewaat na ci Naafi' mu jële ci na anna Abdullah ibn Umar naka sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu nekkoon na yusallimu daan sëlmal bayna rakaati ci diggante raka war rakaatayni ay ñaari rakaay fir witri hatta mbéte ya'mura mu daal di digle bi baax ci lenn xaajate eh, ay ay aajom maanaam diggante kon witar bu daan julli witar daanu ko toftale def ko ñetti rakka comme li nga xam ne noonu la nekkee ci mazhabu hanafiyya yi tamit lii tamit hanafiyya yi wuute nañ ci jumhur rahmatullah alayhim maanaam mooy ne ñoom dañu jàpp ne julli witar bi gën moom mooy nga julli ñetti rakka maanaam nga julli ñaar rakka yi nga xam te ne da koy lëkkale ak rakkaay witar bi bu dee da ngay julli juróomi rakka nga lëkkale ko ak witar bi bu dee da ngay julli euh, juróom ñaari rakka nga ko ak witar bi bu dee da ngay julli fukki rakka ak benn wala juróom-ñeenti rakka nga lëkkale ko ak witar bi maanaam lépp nekk benn benn bloc bu dee da ngay julli ña maanaam lépp noonu moom mooy ne ba mëneef naa julli fukki rakka ak ñaar julli witar maanaam loolu moom mooy euh, mazhabu xanaf xanafi euh, rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur te ñoom ñooy maliki ak shafi'i ak xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo ànd ci ne julli gi gën maanaam witar gi mu lépp lu ko jullee noonu waaye nag bi gën maanaam ngir ne fii bi gën la ñuy wax maanaam bi moom mooy nga julli ko moom ko moom dong rakkaayu witar moom dong nga julli ko maanaam boo jullee safa muy ñaar nga daal di jóg witar mu dellu comme ni alquran li mu leen teqale wa shaf'i wal watri maanaam nga julli shafa wala boog wal witri maanaam nga julli shafa ñaar nga daal di cay teg witar maanaam mu nekk ñaari rakka yoo xamante ne eh, ginnaaw gi day am benn rakka te beneen mbir wi beneen masala bi moom mooy ne li gën tamit ci nit ñi doxale moom mooy ne witar boo koy julli nga julli ko waaye mu am ñaari rakka yu ko jiitu muy rakkay safa yi maanaam ñu tuddee safa moo boobaa mu jiite ko nga doog a julli witar yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa baaxoo woon na di ci jàng sóoratul a'la ci rakka bu njëkk bi ñaareel la rakka bi mooy sóoratul kaafiruuna maanaam sabbih isma rabbikal a'la lay jartari ci ginnaaw fatiha ci rakka bu njëkk bi ñaareel bi ci def mu tari qul ya ayyuhal kaafiruuna ginnaaw rak ginnaaw fatiha bi bu sëlmalee jugaat tari fatiha daal di jàng sóoratul ixlaas maanaam qul huwallahu ahad daa di sëgg loolu mooy xadis bi gën a wér bii wax ci mbir mi mooy ne sourate Ikhlas da daan jàng amma xadis bi wax ne daan na ci teg fala naa ci xadis boobu wérul waaye nag euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na ñu koy jëfe waaye nag wérul li ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ne sourate Ikhlas la daan jàng ci witar bi jeex na te loolu dañ ci gis maanaa bi nga xamante ne moom moo ci nekk ngir ne witar day wane wéetu borom bi subhaanahu wa taala ak càppaacoli gi mu nekk càppaacoli te sóoratul ixlaas loolu lay tegtale itam maanaam bu boobaa ñu daal di gis munaasaba askanoonte gi nga xamante ne moom moo am ci diggante rakka bi ak li nga xamante ne moom mooy liñ ciy tari wallahu a'lam beneen mbir bi nga xamante ne moom kon euh, la euh, hadith bi di tegtale moom mooy ne bu ñu tekkalee diggante rakkaay safa yi ak witari maanaam du ñu obligé wuñu ne bu ma sëlmalee safa rek damay bañ sama wit sama safa bi yàqu rek kon du ma wax dara du ma def dara duma ma kii euh, bu nga xam te ne boo geestoo sax wala sax bu la benn waay nuyoo soo sax jàpp nga ne si yàq na sama safaa bi wala yu mel noonu mbir mi demewut noonu maanaam moo tax mu ne xatta ya mura bi baax bi xaajat yii mbéte mu daal di digle sax yenn aajoom yi maanaam daal di dem ah saa yow defal ma lii defal ma lee yow defal ma lii doog ñëw julli wi taram comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci julli tukki maanaam bu boole ñaari julli maanaam obligé wu ñu julli léegi nii tis comme masalan tisbaar bi rek ci saa si rek daal di jóg julli takusaan bi déedéet comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ne bi ñuy boole ca Muzdalifa noonu la ko saxaaba yi doon defee radiyallahu anhum dañ ñëw julli tis timis daal di dem dellu ci seen kër yi dem euh, yeewi ji teen waruwaay yi daal di dellu ci wax daal di julli gée maanaam nga xam ne dox lañ seen yenn soxla yi doo nga ñëwaat maanaam li ñuy bañ rek mooy nga tàqale ko tàqale goo xam ne yow ci sa bopp da ngay yëg ne fi mu toll dama leen doon tàqale boolewu ma ñaari julli yi waaye fi maadaamam yaa ngi ci biir optique ne damay boole ñaari julli yi loolu moom lii dox ci diggante bi du ci yàq dara loolu mooy li nga xamante ne moom moo aju ci masala boobu tamit wallahu a'lam li nga xamante ne tamit moom laa wax fii moom mooy ne euh, lenn ci euh, aajo bi il faut mu euh, beneen mbir bi tamit moom mooy ne nit ki suy julli witar kon lii moom moo gën te loolu bokk nañu mooy ne jëf ji lu muy gën di bëri muy gën loolu tamit daf koy la maanaam moom mooy ne nit ki nga xamante ne dafa julli euh, ñeent ñetti rakka yoo xamante ne sëlmalul ci diggante bi kooku euh, julli na ñetti rakka yu tegaloo bu boobaa sëlmal gi mu sëlmal ci diggante bi daal di jugaat defaat beneen kàbbaru armal loolu mu nekk jëf joo xamante ne yokku na bu boobaa loolu nag moom moo tax façon boobu gën maanaam boobaa da gis ne lu jëf ji gën a bëri maanaam mbir mi gën loolu nag moom mooy qaa'ida bi wallahu a'lam euh, hadith euh, bi imam al-Bukhari euh, rahimahullahu ta'ala wala boog imaamu Malik indi na ko ci Muwatta 311 319 325 ak 326 imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko 472 473 dina dina ko indiwaat 993 995 ak 1137 imaamu muslim moom indi na ko juróom-ñaari yoon ci xadis numéro 749 imaam euh, Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1295 1326 ak 1421 imaam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom indi na ko xadis numéro 437 ak 461 ak 500. 97 imam an-Nasa'i moom lu bare la ko indi imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1110 1174 1175 1318 1319 1320 ak 1322 imam euh, euh, Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala moom lu bare la ko indi ko nañ gis xadis bi mi ngi ci kutubu euh, te day li nga xamante ne day dëgëral li nga xam ne mooy jumhur ngir ne ar-rawi adra bima rawa ki solo xadis moom moo a la mu soloo te comme moom moo ko solowee nii ñaar ñaar maanaam ndax Hanafi rahmatullah ñoom li ñu tekkee ñaar ñaar yi li mu tekk mooy par ñaari rakka bu ne da ngay toog taaya léegi nag fii nag lii euh, hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu li muy tekki ñaar ñaar mooy dañuy sëlmal kon loolu day dëgërël li nga xam ne mooy bu jumhur wallahu ta'ala a'lam na qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwalil kitaab ilayhi haddasanaa Abdullah ibn Maslama moom al-imaam Abu Abdurrahman Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu ta'aala Abu Abdurrahman al-Haarisi di waa Madiinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ginnaaw ga mu nekk waa Basra moom mi ngi génn àdduna bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Bukhari imaam Muslim ak imaam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i dañ koo solool ay xadis moom kon xadisam ñu ngi ci kutubu sitta bam des ci Sunan Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii' mu ne an Maalik te moom mooy ibn Anas gis nañ ko léegi mu ne an Makhramat ibn Sulaymaan te moom mooy al-Asadi al-Waalibi di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn téeméeri gënaat na téeméeri at ak ñeent ginnaaw bi sallallahu euh, an euh, Kurayb moom mooy Abu Rishdin Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi di mawla Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma euh, moom mi ngi génn àdduna juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett am na sax ñu wax ne juróom-ñaar fukki bi sallallahu alayhi wa alihi mufrada maanaam nga xam te ne moom rek mu tudd Kurayb ci mboole waa xabu kutubu sitta ay xadiisam tamit nekk ci kutubu sitta an ibn Abbas an ibn Abbas mooy sayyidina Abdullahi ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-habr habru euh, habrul umma wa tarjumaanul Qur'aan radiyallahu ta'ala anhu moom euh, mi ngi génn adduna juróom ñett ma mi ngi génn adduna ñetti at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna juróom ñett fukki at juróom-ñett ginnaaw juróom benn fukki at ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadis am nekk ci kutubu ëpp bokk ci ñu ëpp luñ solo xadis muy junni xadis ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk li nga xam ne mooy imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci juróom-ñaar fukki xadis ak juróom imaam al-Bukhari na ci téeméeri xadis ak ñaar fukki imaam Muslim wéetoo ci juróom-ñeenti xadis ci xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ne moom axbarahu xabaare na ko annahu naka moom sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma baata fanaan na inda Maymuna ci sayyidatuna Maymuna radiyallahu anha mooy hadiisul mabit maanaam bi nga xam ne moom lañu doon gis euh, wa hiya moom moy moom mooy baytaxam maanaam ah, mooy tantam maanaam moom mooy tantam maanaam sayyidatuna na radiyallahu ta'ala anha moom ak yaayam ay fer ay sœur lañu mu ne na fattajaatu euh, nee na ma daal di fanaan fee ardi ci li nga xam ne moom mooy ci li yaatu yaatu wisaadatin euh, ak euh, euh, lal maanaam lal goo xamante ne maanaam xeetu sijaada lay doon wala mm, basan goo xamante ne nag ci yeneen riwaaya daf ni nga xamante ne ci der la amee maanaam dañuy gis ne daanaka lu lu loolu rek lan amoon maanaam ci lun ma loolu tëdd nee na wattajaa ma daal di tëdd mu daal di tëdd rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wa ahluhu ak ñi ak ki nga xamante ne mooy soxnaam maanaam ahlu fii li ñu tekk mooy soxna rek ngene maanaam wa ahluhu mooy ak ak njabootam fii tuuli ha ci guddaay gi maanaam kon moom ci yaatuwaay mooy largeur bi ci la tëddee ni nga xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam tëddee ci guddaay bi maanaam moom mooy longueur bi moom ak sayyidatuna Maymuna radiyallahu ta'ala anha nee na fam naama nee na moom mu nelaw moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam hatta mbéta intasafa mu daal di xaaj allaylu guddi gi awwala bo qariban mu gën a jege min wu ci moom am na tamit ci yeneen riwaaya ila sulusayil euh, layl maanaam ci ñaari ceeru guddi gi yooyu yëpp ala xaalin amaan na yeewu gi ñaari yeewu la maanaam moom mooy dafa njëkk yeewu tari sourate Ali Imran maanaam aaya yu mujj yi euh, wala mu comme ni nga xam ne noonu la ko waxee nii euh, wala mu nekk ne dafa yeewu waaye ba mu yeewu gi nekk benn kese waaye nag mu nekk moom Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nettalee ko noonu maanaam léeg-léeg mu wax maam ngir ñàkk xam dëgg dëgg ban xaa ban partie la ci guddi gi waaye daal xam na ni xaaju guddi la jëm suuf maanaam mu nettalee ko noonu wallahu a'lam mu nekkoon aw wala boog qariban lu jege min hu ci moom fastayqaza moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam lii tamit day tëccale day nen ne yenente bi doon na nelaw comme ni nga xam ne noonu la ko waxee maanaam damay nelaw damay damay damay damay damay damay damay damay xoole waaye danaa nelaw dinaa taxaw di julli naafila guddi di jaamu sa borom waaye danaa nelaw comme li nga xam ne noonu la nekkee sunna ba pare ne loolu mooy sama sunna képp nag koo xam ne da ngaa képp sama sunna bokkoo ci man sallallahu alayhi wa sallam mu ne eh, ni nga xamante ne mu ne eh, fastayqaza mu daal di yeewu yam saxu mu daal di faxas an naw ma nelaw an wajhi wëlliif ay eh, xar kanamam maanaam boobaa comme nag yenente bi dafay tere ku faxas xar kanam gi maanaam ak loxo bi ni nii maanaam kon nii la def maanaam noonu la ko faxasee maanaam mooy ci ginnaaw baa ginnaaw loxo bi la ko faxase waaye kon noonu lay tekki waaye day bañ ku yeewu noonu maanaam bu jamono nit ki bi muy yeewu mu faxas xar kanamam ak loxoom mi ni sallallahu alayhi kon loolu summa taqara amu daal di jàng ashra ayatin maanaam fukki aaya min Ali Imran ci sourate Ali Imran am na ci yeneen riwaaya yuy leeral ya nga xam te ne mooy fukki aaya yooyu te mooy fukki aaya yu mujj yi ndax mi ngi tàmbalee te inna fi xalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhil nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar ak ba aaya maanaam jeex ca sourate Al Imran comme ba fa mu jeexe ci yaa ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun loolu ay yooyu ba pare ci yeneen riwaaya daf ca teg ne waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'iz bihinna bokk na ci li nga xamante ne moom lay tegtale hadith bi ci buntu bi moom moo ne alquran maanaam def na ko jàng rawatina su fe ci bu yeewu yi nekk ñaar maanaam ngir ne daf koo daf koo waajal dafa dafa jàng ay dem jàpp ji ñëwaat tëddaat maanaam bu boobaa day tegtale ne kon maanaam bi muy jàng ay yi maanaam nekkutoon ak njàppam mu daal di jàng alquran boobu noonu te loolu day tegtale ne kon mu def naa jàng jàng alquran nekku ci charte charte bokkul ci charte yi nga. nga nga am jàpp waaye nag dafa nekk luñ ci sopp mu ne kon nag summa topp qaama mu daal di taxaw moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila shinnin jëm ci bagg am bi nga xamante ne mu'allaqatin dañ koo dañ koo lonk maanaam benn xeetu siwo lay doon siwo der boo xam ne dañ koo euh, lonk euh, ci benn garab fa tawadda mu daal di jàpp moom fa ahsana mu daal di rafetal al wudu a njàppali moom sallallahu alayhi wa sallam summa topp qaama mu daal di taxaw yu salli julli fa sanaatu nee na ma daal di jëfee mislahu kemuk lu mel nii maanaam ma daal def lu mel ni moom la mu def fa qumtu ma daal di jóg ilaa janbihi ci wàllam mu daal di teg eh, moom yenente bi sallallahu wasallam maanaam ba ma taxawee fa ma taxawee woon moom mooy ci càmmoñam mu daal di jël mu ne mu fay mu daal di teg al-yumna loxo ndeyjooram ala ra'si ci sama kaw bopp wa axada mu daal di jàpp bi ni ci eh, sama nopp bi yaftiluha yëngal ko nee na summa topp maanaam mooy ñëwel nii mu daal di may jàpp nii ñëwel nii maanaam nopp bi moom la jàpp ci bopp bi yëngal ko maanaam kon du ne loxo bi la jël teg ko ci kaw bopp bi ni mu ko jàppee ci bopp bi mooy mooy euh, loxo ndeyjoor bi la jël loxo càmmoñ bi mu jàppee ko ci mbagg mi tourné ko mu daal di ñëw euh, taxaw ci wetu ndey jooram comme ni nga xam te ne noonu lañ ko gisee lu benn di ñaar euh, ci hadith bi maanaam ngir ne xadis euh, bi borom bi ci euh, euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko ci kitaabul iman indi woon na ko ci kitaabul ilmi indi woon na ko ci kitaabu ci buntu yi nga xam ne ci la doon waxee ci baabul imama indi woon na ko ci kitaabul wudu maanaam indi woon na ko ci buntu boobu naka noonu Euh, indi woon na ko ci euh, kitaabul ima maanaam mooy azan maanaam ci kitaabul azan fi muy waxee ci wàllu imaama léegi nag fii daf koy indi ci kitaabul witr ngir maanaa yi nga xamante ne moom la ñu maanaam moom mooy tudd gi muy witar fii nii insha allahu taala mu daal di teg ne moom euh, mu ne fa ne ba mu ko defee nee na su ma topp mu daal di julli rakkaatay ni ñaari rakkaa summa topp rakatay ni ñaari rakka maanaam loolu day leeral ci anam day tegtale ci anam gu leer lan la baatu masna masna di tekki mooy ne dafa julli ñaari rakka sëlmal topp mu julliwaat yeneen ñaari rakka mu sëlmal summa topp ni mu julliwaat yeneen ñaari rakka summa topp rakatay ni mu julli ñaar rakka summa topp rakatay ni mu julli ñaari rakka summa topp rakatay ni mu julli ñaari rakka muy fukki rakka maanaam ngir ne juróom benn la ko wax ni summa rakatayni summa rakatayni summa rakatayni summa rakatayni summa rakatayni muy fukk ak ñaar muy fukk ak ñaar summa topp awtara mu daal di witar maanaam kon ñu gis ne fukk ak ñetti rakka la julli guddi googee maanaam mooy loolu day tegtale ne la la maanaam rakka yi day day mat fukk ak ñett ci li yenente bi doon jullee sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maanaam waaye fii li tax imam al-Bukhari indi ko mooy wax ji mu wax ne topp dafa witar summa topp nag ittaja mu daal di tëddaat hatta mbéta jaahu mu dikki ko al muazzinu noddukat bi maanaam moom mooy kon witar bi ci biir guddi gi lañ koy defee fa salla mu daal di julli rakatay ne ñaar raka summa topp maanaam muy ñaar raka fajar gi summa topp nag xaraja mu daal di génn fa salla mu daal di julli as-subha julli suba maanaam mooy moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaar rakkaay fajar gi muy naafila yooyu moom ci kërum la ko daan jullee dem julli li nga xamante ne moom mooy julli suba gi ci jàkka ji wallahu a'lam xadis euh, bi euh, imam al-Bukhari rahimahullah indi woon na xadis numéro 117 138 183 697 699 859 dana ko indiwaat xadis numéro 1198 4569 4570 4571 ak 4572 te ci mi ngi ci Muwatta xadis numéro 317 comme ni mu nekkee ci saxiixu euh, imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala xadis numéro deux cent cinquante six ak deux ak ak ak ak xadis numéro maanaam benn yoon ak xadis numéro euh, juróom ñaari yoon euh, li nga xam ne moom moo def ci taxrij bi loolu gisoon nañ ko euh, bañ ca tolle walillahi alhamdu wal minna kon xadis bi imam al Bukhari moo ko solo ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja ak imam an-Nasa'i ak bokk ak imam Ibn Maaja rahmatullahi maanaam imam at-Tirmidhi imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ñoo tamit solo waaw imam Abu Dawud tam solo maanaam imam at-Tirmidhi moo ko solo woon ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jami' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Yahya ibn Sulaym wala mën nañu yem foofu insha allah pour question insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in non non mais pause pause aussi voilà après pour après ku ku am. la première c'est de savoir si le euh, dalil pour euh, euh, parce qu'on a vu pour la fête de la Korité donc il y a le hadith de Anas ibn Malik pour dire qu'on mange des pour que. pour dire qu'on mange avant la prière. Mm. de la fête mais par contre pour la fête de la Tabaski. c'est quoi le dalil euh, pour montrer que la sunna c'était d'attendre euh, d'avoir égorgé pour manger parce que bi yéen boroom xam-xam rahmatullah dañ ko jële ci jëf yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam ci xadis yi nga xamante ne maanaam masalan bokk na ci xadis yi ñu gis mooy ne bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax ne nañu xaar ba nañu rendi maanaam te képp koo xamante ne am na xadis bu ñu limoon yu nekk ci sunan yi tamit boo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bu ñu képp koo xamante ne dafa bëgg a rendi wala képp koo xamante ne dafa bëgg a lelli ay weewam maanaam naxaar ba rendi ba pare maanaam képp loolu gisoon nañ ko mooy ku bëgg a rendi képp ku fas yéenee rendi jour tabaski wala yu mel noonu maanaam naxaar maanaam bu mu dagg karawam bu mu lelli ay weewam maanaam yooyu noonu ba ñu julli ba pare maanaam ba nga xamante ne rendi na ba pare loolu kon naka noonu tamit ki nga xamante ne dafay war a rendi Tabaski maanaam mu xaar te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit loolu mooy li nga xamante ne noonu la ko baaxoo woon ko def maanaam danaan rendi Tabaski ba noppi doog a euh, euh, maanaam doog a lekk ci yàpp bi nga xamante ne moom mooy yàpp Tabaski bi waaye doonu toon euh, maanaam xëy di ndékki voilà maanaam doonu woon xëy Euh, di ndekki te loolu moom moo tax borom xam ne rahmatullah am tamit jàpp ko mais nag lu lekk lu loo xamante ne farata du tamit loo xamante ne dañ maanaam euh, dafa ràññeeku waaye képp koo xamante ne def nga ko maanaam def nga li nga xamante ne moom mooy li jàll wallahu ta'ala a'lam euh,

Euh, j'ai pas, euh, j'ai été confuse. Euh, Al-Hajjaj qu'on parle de là, c'est qui a tué Saïd ibn Jubayr waaw waaw parce que laata yow li la jaaxal mooy naka la mën a reyee hmm. Saïd ibn Jubayr ba pare Saïd ibn Jubayr di nettali ak xadis boo xamante ne dafa concerné mbir mi euh, Saïd ibn Jubayr ñu ngi koy faat maanaam ñu ngi koy boom euh, atu juróom-ñeent fukkeelu at ak juróom maanaam quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidina xew-xew bii bi muy nettali moom mi ngi amee juróom-ñaar fukkeelu at ak ñeent maanaam soixante kon dañu gis ne am na temps wu dundaat ba nettali wax ji ne Hajjaj defoon na lii maanaam mais kam koy nettali moom bi mu koy dégg ci moom moom mi ngi dund fekk Hajjaj maanaam waaw mi ngi mel ne rek man may lay man may nettali nit ci loo xamante ne maanaam naan ko président diw fekk président baa ngi dund defoon na lii atum sàngam maanaam ma koy nettali loolu loolu loolu loolu yan na maanaam maanaam tey fi mu toll bu ma leen nettali naan ah euh, par exemple buñ buñ voilà maanaam euh, rawatina ni ñu koy gën a comprendre mooy réew yi nga xamante ne masalan ñi nekk président dañu koy nekk ay fanweeri at wala ñu mel noonu maanaam yooyu nit ki mën naa toog nettali ne atum sàngam kat lii na diggante diw ak président bi amul lënt lënt. d'accord euh, <laughs> non mais sauf que en fait il faut nga comprendre que ne Hajjaj malgré que léeg-léeg li mu daan def euh, ci doy waar amoon na benn euh, léeg-léeg yenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xamante ne euh, ngir nit ñi fi ñu leen teg ak ni yu mel noonu dana daan na tax mu daan am yenn comportement yu doon am ak ñoom maanaam diplomatie quoi léeg-léeg mu doxal ko ci yenn mbir yu ndaw ndawaane comme ni hadith na comme ni sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu bu mu ko yónnee lettre bu bu tàng bi euh, dal ci kawam ne ko ànd nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu fukki at waaye wégoo leen ma joxoo leen ma gëddu ki ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu fukki at maanaam ak yu noonu ba mu ne ka ko ku ko tooñ moom nañ nañ ko nañ ko sàkkal pexe maanaam te kii fii tamit noonu la maanaam nga xam ne day ñëw day mën a ñëw laaj Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ndax yëg na ne lii xew na te dafa bokk ci li pouvoir di ragal moom mooy koo xamante ne dafa am influence ci biir nit ñi maanaam maanaam nit ku influence pouvoir da koo ragal moo tax mën nay ñëw ci moom di ko jéem a amadu yi di jéem lu ko neex sans pour autant bokk ci ñi nga xamante ne ay waaye nañ wallahu ta'ala a'lam après c'était sur le la différence entre les euh, parce qu'on a <coughs> ma'lumat ak ayyamu ma'dudat السماء في أيام عشر et أيام تشريق أيام النحر xanaa moom wax bon ce qu'on dit أيام Mina aussi voilà Euh, la question c'est euh, parce que là on, on a dit que euh, dans le hadith e, le prophète a dit que c'était les jours de de Mina. La fête, c'était les jours de Mina. C'est le hadith qu'on a vu hier. Kan waaw On disait c'était les jours. de Mina, on avait dit que tous les mazades, ils ont dit que c'était le onzième, dixième et treizième jour. maanaam dafa am mabitu maanaam jour Mina xam nga. alhamdulilah di nga ne soo xëyee jouru kii bi dañuy dem sànni jamra suñ sànnee jamra dañuy dem rend ji bu ñu rendee après soit dañuy dem buñ demee euh, def tawaaf ifaada wala maam mais dañuy dem minan minan na boobu buñ fay dem jour biñ fay dem pour fanaan fa jour boobu day bokk ci jour bi nga xam ne mooy jouru rend bi jouru tabaski bi donc jouru minan yi mooy euh, sunu jugee maanaam kon jour bi nga xamante ne moo ciy tegu léeg-léeg dañ koy wax ne ayaamu minal maanaam bis yi nga xam ne moom la ñuy def minal maanaam dañ ciy jubluwaale ñetti fan yi muy ayaamu tashriqi comme niñ ko gisee mais dañ ciy jublu tamit bis bi nga xamante ne moom lañ fay fanaan moom lañ fay njëkk ko fanaan ngir ni ci bis bi la bokk ci bisu tabaski gi la mais léeg-léeg dañ koy wax ne jour tabaski gi ak ayaamu ak ak jour yi nga xamante ne ñoom ñoo tegu mooy ñetti fan yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu. ngir ne jour boobu la ñuy dem ngir fanaane mi nag ah non buñ jógee après tabaski voilà ñun boobu la ñu wax ah, non voilà non du ci tabaski bi la ñu mooy fan yi nga xam ne fa lañ fay dem mooy ayyamul mabit Ça veut dire que euh, ça veut dire que ayyamul euh, minan ça c'est 11, 12, 13e jour mais ça peut être aussi 10e jour en fonction du contexte. Voilà. Mais du coup la question c'est mm, mm-hmm. les jours de la de la tabaski du coup on considère que c'est ayyamul minan comme c'était dans le hadith ça veut mm-hmm. dire qu'il y a il y a 4 jours de tabaski. Ayyamut tashriq waaw maanaam bis ayyamul nahr ak waaw euh, mooy ay ayyamul ma'dudat ah. parce que moi je pensais que la tabaski c'était toujours waaw trois trois jours waaw mhm. parce que yow ayaamu tashriqi tamit jour fête lañ sauf que duñu jour fête yoo xam ne mënees na ci feetoo tabaski mhm. maanaam ah, voilà ayaamu tashriqi jour fête lañ. les tadbir comme a euh, D'accord, donc ce qu'on appelle ayam minot, c'est les jours de tabaski plus les jours de fête voilà. de ce mois-là. Voilà. voilà. Des vérifications, donc kii mais Arafat mooy neuvième jour bi. waaw Arafat neuvième jour bi. dixième jour bi moom mooy tabaski minot. voilà. léegi ayam tashriq moom dañu gisoon ni mooy marduda. waaw. mooy ñetti fan yu topp. waaw dixième jour. waaw. mais li ngeen wax nii kon en fait euh, li ma comprendre quoi. la problème mm. noonu yi ak maaludaat yi dañoo. dañoo ci selon Maliki yi voilà selon Maliki yi moom la ñoom dañuy jàpp ne. voilà dañoo jàpp ne voilà dañoo jàpp ne ay yaamul maadudaat yi moom mooy ayaamu tashriqi mooy ñetti fan yi nga xam ne ñoom ñoo tegu ci yawmu nahri ci bis bi nga xam ne mooy bisub tabaski loolu moom moo tax euh, ayaamu alors que ayaamu maalumaat yi ci ñoom moom mi ngi tàmbalee ci jour tabaski ak yeneen ñaari fan yi ci tegu maanaam bu boobaa ñoom ñaari fan lañuy am ci digg bi yoo xamante ne dañuy bokk ci maalumaat yi ba pare bokk ci maadudaat yi voilà wallahu a'lam alors que ku ñeneen ni ayyaamu yi moom mooy fukki fan yi rek yu njëkk yi voilà et que ma'dudaat yi bu boobaa moom mooy ñeenti fan yi nga xamante ne mooy yawmu nahri ak ayyaamu tashriiq voilà voilà mm. waaw waaw léegi ñaari fan yu nekk ci biddiw day nekk ma'lumaat ba pare nekk ma'dudaat ñaari la mooy fukkeelu fan ak benn ak fukkeelu fan ñaar ñoom ñaar yëpp dañoo bokk ci maalumaat yi boo pare bokk ci maalumaat yi euh, donc pour finir la question c'était donc ça c'est clair et c'est déclenché dans les ayam bon euh, pour dire en français dix onze douzième jour c'est les jours de tabaski on peut égorger on peut rattraper notre voilà. mais onze douze treize Euh, ça, tachriq, euh, c'est les mm. jours de fête de ce mois-là. Mm. ay jour bon tashriq tam waaw jour fête la parce que dañ ci zikar di et cetera ak yu mel noonu waaw mooy fukkeel fan ak benn fukkeel fan ak ñaar ak fukkeel fan ak mm. euh, Après juste le takbir il devait commencer euh, après euh, après Teshuvah. Mhm. Donc ça veut dire que le matin de la prière de la Tabaski. non non jouru Arafat la mais jouru Arafat maanaam ah, tout le temps jouru Arafat la. d'accord je pensais que tous les magasins c'était jour de Arafat sauf non non non non ñoom ñëpp ils sont d'accord am na lu ñu ànd ñoom ñëpp mooy ne yi day tàmbali. laata euh, jour tabaski bi di am maintenant ban waxtu la ci jour Arafat bi ndax ci fajar gi la wala jour tis wala tisbaar gi lay tàmbali loolu la ñu wute voilà euh, Mhm. Quand on arrive dans le hadith qu'on a vu hier, on ne fait pas de cela avant et après. Mm -hmm. mais, mais la fête se passe dans la mosquée, euh, est-ce que du coup là on suit la sunna ou on doit... waaw da ngay ñëw ñu julli def tahiyatul masjid. les deux prières de salutation. voilà. Mm-hmm. mais su fekkente ne par exemple ci pas compris ce que Kassir euh, Kassir il a construit euh, une minbar <laughs> à Médine waaw ci place place bi bi doon jullee sallallahu alayhi wa boobu la la tabax la tabax euh, minbar bi dans la mosquée de Médine nga julli juma tabaski ak korite yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu ko doon defee du woon ci mhm. ci benn bayal bu mag a mag a mag la woon mhm. voilà léegi nag ci bayaal boobu bayal boobu nag foofu la Kasir ibn euh, Salt dëkk mhm. loolu moom moo tax euh, maanaam ci wet gi léegi nag moom moo fa tabax euh, ci jamonoy Marwan ibn Hakam mooy ci xilaafu Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu moom moo fa tabax li nga xamante ne moom mooy mimbar boobu Et ces minbar, il, y mm. a encore aujourd'hui ah loolu nag man xaw ma ci xaw ma ci lu mu ah mm-hmm. mm-hmm. euh, mm-hmm. Et juste euh, mm. par aujourd'hui, là on avait Anafit, euh, quand ils font le le mm. ce qu'on dit ils enchaînent, ça veut dire qu'ils font pas de salutation finale. Voilà. Voilà. ci euh, takbiir <coughs> Arafat lay commencé ci suba bi la wala léegi day dem ba euh, nag après ñoom fi ñu wuute mooy kañ lay arrêté ndax ci tisbaaru maanaam ci tàkkusaanu maanaam comme ci tàkkusaanu keneen fan bi lay jeexe mm-hmm. wala mi ngi jeexee ci fajar gi maanaam mooy jour yi boobu ba ca fajar ah, ba ca fajar ga voilà foofu la ñu wutee wallahu a'lam moom naa benn laaj mooy par rapport ak foofu instrument dañ koy permettre wala. non li ñuy limité dañ koo limité ci mbir mi nga xamante ne ci la nekk muy tëgg yeeg yooyu rek la muy tëgg yu ndaw yi nga xamante ne yooyu rek la ñuy def te maanaam masalan du mën a nekk comme par exemple góor gi di tëggal jigéen ñi mm-hmm. loolu du mën a nekk maanaam di tëgg jigéen ñi fecc ba pare da gis ne tëgg googu àndut ak fecc maanaam dañ doon tëgg nii rek di way noonu rek mm-hmm. lool rek la mooy ndaw yi voilà mooy dufu loolu rek lañ doon def mais nekkuñu woon masalan di gi gaa yi di di di wëlbatiku di di di sarax yooyu di ak ci saraxolle ak yooyu loolu bokku ci maanaam moo lay wan mbir mi dafa nekk rek loo xamante ne xeetu partie de plaisir kese la woon bu ndaw mais nekkutoon loo xamante ne ay xeetu ko wala maanaam sabar wala tànn biir wala yooyu déedéet ba pare ñaari ñooñu dañoo nekk ñoo xamante ne dul ay waykat comme ni nga xam ne noonu la ko xadis bi leer la maanaam ne ñaari jigéen xale yu jigéen lañ yoo xamante ne ba pare beneen bi ci def mooy ay xale yu ndaw lañ loolu tamit beneen la du mag moo ko doon loolu itam beneen mbir la boo xamante ne euh, bu ci nekk la maanaam ci kaw loolu daal maanaam mënta nekk dalil ci lu jege wala ci lu sori pour caaxaankat yi nga xamante ne dañuy musique ci rawatina euh, di def ci wàllu diine ak yu mel noonu wallahu ta'ala a'lam